ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريدا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن, فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن ذلك لمن لم يكن حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم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 ne aj ay weer la yu ñu xam te képp koo xamante ne faratal nañ ci moom maanaam ci weer yooyee aj gi bu boobaa dafa euh, amul ay jonjoox ak soxna yi ak lépp loo xamante ne day wër loo ci loolu naka noonu tamit amulu kàccoore génn topp naka noonu maanaam mooy di wax wax ju ñaaw ak ngàññaate naka noonu amul ay ay dàggasante lépp amul dàgg tamit ci biir maanaam ci fil xaj gi ci mbiru aj gi naka noonu gisoon nañ ci wax bu ak borom bi wax bi borom bi subhaanahu wa ta'ala wax ne dinañu laaj ci wàllu weer wi maanaam weer wi bi muy tàmbali maanaam lu waral lool ak loolu lan mooy soloom boobaa mu ne nanga wax ne lool day ay ay dëxal la ñu borom bi subhaanahu wa ta'ala teg mu ma nekk ay mandarga yuy leeral nit ñi seen waxtu yi naka noonu tamit di leeral ajje gisoon nañ ci tamit wax sayyidina Abdullah ibnu Umar ibnu al-Khattab ta'ala bi nga xamante ne euh, moom dañ ko euh, maanaam muallaq la te at-Tabari ak ad-Daraqutni euh, soloo ko maanaam te jokkale ko moom mu daal di wax ne aji weeru aji kat ñett la te moom mooy Shawwal ak Dhul Qa'da ak fukki fan ci Dhul Hijja maanaam ñu gisoon tamit wuute yi ci borom xam-xam yi wuute woon rahmatullah alayhim ci weer yooyu ana fan la yam naka noonu ñu gisoon ci xadis sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma bi nga xamante ne al imam al Hakim ak imam Ibn Khuzaymah ak ad-Daraqutni ñoom ñii jokkale nañ ko rahmatullahi ala al jami' moo xamante ne imam sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma dafa ne min as-sunnati an la yuhrima bil hajj illa fi ashhuril hajj dafa bokk ci sunna dafa bokk ci yoon maanaam mooy ne ñu baña Euh, armal ci aj lu dul xanaa ci weeru euh, aj naka noonu euh, gisoon ci xadiis mbatam ba tey maanaam asaru sayyidina Usmaan ibnu Affaan radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne Sa'iid ibnu Mansuur solo na ko ak mel na imam Abdurrazzaq as-San'aani ak ñeneen rahimallahu al-jamii' naka noonu imam Ahmad ak loo xamante ne lépp day wër-wër ci maana ji nga xamante ne moom lay wax ne mooy te moom mooy Abdullah ibn Amir euh, euh, radiyallahu ta'ala nga xamante ne ci jamono yenente bi sallallahu alayhi la gane adduna euh, nekkoon mbokk Seydina Usman radiyallahu anhu maanaam doomu bàjjanam doomu doomu ndijaayam la doomu ndijaay Seydina Usman la radiyallahu anhu bi mu ubbee Xuraasaan ni day sant yàlla ci loolu mu daal di ci Xuraasaan wala bokk ci yeneen riwaaye Karman booba moo daal di koy ŋaññi ci loolu comme niñ ko gisee woon ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ ci tamit xadiisu soxna Aysa radiyallahu taala anha bi nga moom la wax ne xarajna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi ashhuril hajj wa layaalil hajj wa hurumil hajj moo lool mu génn nañ ànd ndawal yàlla ni sallallahu alayhi ci weeri aj ak ci guddi aj gi ak ci ah, xaramu ah, aj gi maanaam kon yooyu yëpp day tëkkale ci li nga xamante ne maanaam moo tax imam al-Bukhari indi woon ko rahimahullahu taala maanaam ak boobu ci guddaayam gisoon nañ ko wallahu a'lam xadis bu kon imam al-Bukhari nag léegi mu ne baabu tamattu'i wal iqrani wal ifradi bil hajj wa fasl hajj liman lam yakun ma'ahu hadi mu ne baabu buntu tamattu muy di tamattu moom mooy boole aj loolu ay wax la comme ni ko alquran waxe fa man tamatta'a bil umrati ila al hajj fa mastaysara min al yi maanaam loolu moom kon wax la joo xamante ne maanaam dafa rot ci alquran te subhaanallah mooy li nga xamante ne moom la ñu gën a ci jamonoy salaf yi ànd ak ne alquran rot na maanaam mooy képp koo xamante ne da maanaam moom mooy nga aj goo xamante ne da ngay umra laataa aj ji di am waaye da ngay firi da simmeeku ci umra gi xaar bis mi nga xamante ne mooy juróom-ñetteelu fan bi nga doog a euh, dem minan maanaam nga doog daal di euh, soluwaat euh, daal di armalaat daal di commencé waxat labbayka allahumma hajjan maanaam bu boobaa nga daal di dem aji ji comme ni nga xamante ne tamit wal iqraani ak al iqraan loolu ci riwaayat Abu Zarr al-Harawi la rahimahullahu taala boobu nag moom la wax al iqraan waaye ñi ëpp ci niñ soloo xadiis saxiix bu imaamul Buxaari rahimahullahu taala wal qiraan nañ wax al imam al qaadi Iyaad rahimahullahu taala dafa ni bu lii moom al quraan nii njuumte la ci li nga xamante ne moom mooy euh, euh, maanaam njuumte la ci euh, luga maanaam li nga xam ne moom moo jug ci luga moom mooy al ndax ñu ngi jóge ci qarana maanaam mooy lëkkale al qiraan maanaam mooy luy ñu lëkkale maanaam lëkkale kon gi ñu lëkkale ak gi ak umra gi moom moo tax waaye loolu euh, am na ci ay borom xam-xam yoo xamante ne rahmatullah alayhim ànduñu ak moom ci loolu comme li nga xam ne moom la ko al imam euh, al ayni indi rahimahullahu taala ci Umdatul Qaari naka noonu kon al ifwal maanaam al qiraan nag moom mooy ne maanaam loolu la jublu bu boobaa dañ naan iqraan ak qiraan maanaam maanaam la loolu bu wootaay imaam Buxaari rahimahullahu taala kon bi dafay tegtale ne al iqraan maanaam ne al iqraan danañ ko wax moo qiraan ñoo bokk maanaam am na nag ci salaf yi rahmatullahi alayhim maanaam ñoom ci seen jamono qiraan ak tamattu tamattu tam dañ ko daan qiraan tam dañ ko daan wax tamattu maanaam ngir rek ne ñoom ñoo bokk maanaam maanaam ngir ne maanaam tamattu ak xiraan leen rek leen wutale mooy ne kii def xiraan moom day indaale hadiyu bi alors que ki nga xamante ne day def tamattu moom hadiyu bi fii Makka la koy wutee maanaam kon lool moom mooy li nga xam ne moom moo leen wutale te bu boobaa kii def xiraan bu boobaa dootul simmeeku maanaam moom bu defee umra bi ba noppi maanaam umra googu muy def maanaam moom ak euh, aj ji moom lay defandoo bu ko defee bu boobaa day daal di def tawaaf bi nga xamante ne moom lay def tawaaf kaaba gi muy doog a yegsi muy tawaaful qudum tawaaf googu lay def moom ak tawaaf boobu day nekkaale tawaafu ak mu benn lay daal di doon ba mu def ci xanaf yi rahmatullah alayhim ñu jàpp ne déedéet faaw mu defaat beneen tawaaf boobaa ñoom ñaar yooyu lañuy lay daal di def su leen boolee su leen su leen defa ndoowee bu paree foofu nag du simmeeku comme ni nga xam ne noonu la ci def teraan bi euh, simmeekoo Euh, mu daal des nag wal ifraat euh, maanaam kon moom du simmeeku di indaale hadiyu bi ki nga xamante ne moom mooy def tamattu kon moom day daal di simmeeku kii def xiraan moom du simmeeku loolu moom mooy euh, wuute gi nga xamante ne moom moo leen wuutale moo tax ñu naan ko tamattu maanaam ci waxu salaf ak wal if moo tax boobu tamit moom Euh, moo tax muy mën a duggaale ci aaya bi borom bi subhaanahu wa taala wax ne fa man tamatta'a bil umrati ila al hajji fa mastaysara min al hadyi maanaam ki nga xamante ne euh, moom mooy kon képp koo xamante ne da ngaa tamattu maanaam ci jël umra bi boole ko aj bu boobaa ni ngay def moom mooy li gën li yomb ci yow maanaam li jàppandi ci hadiyu maanaam na nga yóbbaale hadiyu muy gëléem gi wala boo li nga xamante ne moom mooy euh, xar mooy daal lu ñu mën a tëbëskee naka noonu. Euh, kon kooku loolu lay daal di yóbbaale moo tax kooku nag lii dugal xiraan ci biir mi mooy li alxuraan ne wala tasliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadyu mahalla bu leen di wat seen bopp yi mbete mi nga xamante ne moom muy hadyu yi yegg fi nga xamante ne mooy euh, bërëb bi mu daganee ñu rendee ko fa maanaam kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo tax ñuy moo tax kon euh, boobaa xiraan ak tamattu dañuy daal di mën a duggaale ci aaya boobu mu daal di am tamit wal ifraad ifraat moom mooy euh, tamit euh, mooy mooy wéetal mooy nga bennal dara mooy nga lennal li nga xamante ne moom mooy euh, aj gi bu boobaa yow aj dong ngay daal di def doo daal di def umra bu boobaa ca miiqaat ba te ngay wax labbayka allahumma hajjan naka noonu bu fekkente ne ci xaram bi nga dëkk wala boog laata ci diggante miiqaat bi ak xaram bi maanaam euh, kooku euh, bu boobaa mooy miqaati bi wala boog ki nga xamante ne moom mooy xarami bi wala boog makki bi ki nekk Makka ñoom ñëpp noonu la ñuy daal di def maanaam ñoom fa nekk foofu la ñuy daal di armale ne dañuy dem aji ji boroom xam-xam yi nag wuute nañu rahmatullahi alayhim ci ne ndax ki nga xamante ne moom mooy xarami bi ak makki bi ñoom ñaar ñii ngir ne ñoom ñaar ñoo bokk àtte ndax ñoom mën nañoo def leneen lu bokkut ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha xanafi yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne kooku moom ifraad rek la mën a la mën a def maanaam moom mënta def leneen te am na ci at bi yëpp lu mu mën a defee umra ngir ne moom foofu la dëkk kon nag kooku moom ifraad rek la mën a def maanaam moom ngir ne tamit hadiyu bi li tax moom mooy génn gi la nga war a génn jëw dellu si waat te loolu noonu euh, ki nga xamante ne moo dëkk Makka naka noonu comme mi nga xamante ne la borom bi subhaanahu wa taala wax ne zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram te loolu mooy ñeel ki nga xamante ne moom ñoñam dëkkuñu fi nga xamante ne moom mooy euh, masjidul haram te masjidul haram moom mooy haram bi yépp loolu boobaa lañ ci daal di jublu kon bu boobaa li muy tekki day loolu kon aay boobu tamit day tekki la ci anam gu leer ci ñoom ni ñu gisi Ah, ah, ah, ki nga xam ne moom mooy xarami bi wala makki bi kooku leer lenn rek la mën a def moom mooy ifrad amma ñi nga xam ne ñooy jumhurul ulama maliki ak shafi'i ak hanabila rahimahumullah ñoom dañoo jàpp ne mën na def lu ne maanaam bu ko neexee mu def ko ngir ne alquran rot na ci leeral ne loolu mëneef na koo def amma lim ne zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram maanaam loolu ne ki ko loolu ki koy def mooy ki nga xamante ne ñoñam dëkkuñu euh, ci masjidil haram moom mooy ñi nga xamante ne moom mooy euh, koor gi gi ñuy wax naan euh, ñetti fan maanaam ngay woor bu fekkente ne da ngaa wat sa bopp maanaam ñi nga nga woor ñetti fan fil hajji ah salaatu fil hajji wa ash wa sab'atun idha raja'tum ak juróom-ñaari fan soo leen delloo ñu ne loolu moom mooy li nga xamante ne ndax ki dëkkul masjidul haram kooku delloo amul dellu moo tax moo tax kon ñu naan ko da ngay woor ñetti fan fii bàyyi ba dellu nga dooga dellu si maanaam mooy bu dee amoo hadiyu amoo dara yow nga loolu yow noonu ngay def maanaam da ngay woor fukki fan fukki fan yi nag ñu ngay def mooy ñetti fan daañu ci ñëw insha allahu taala. mooy ñetti fan yi nga koy defee biir Makka maanaam ci at bi juróomi eh, juróom-ñaari fan yi mooy boo ñibbee léegi nag loolu nag mooy li nga xamante ne moom la kii dul xaram yi maanaam du mat yi kooku loolu moom mooy ki nga xamante ne loolu du ko def moom fukki yëpp da koy defee da koy def foofu rek ngir ne amul feneen fu mu jëm maanaam loolu kon mooy li nga xamante ne kon moom moo tax borom euh, xam-xam yi kon wuute ci rahmatullahi waaye ñoom dañu ne li nga xamante ne moom mooy ifraat da euh, ki dëkk Makka daal bu ko neexee mu def benn ci ñett yi yëpp su ko neexee mu def ko ngir ne alxuraan tudd na leen te yooyu yëpp lu ñu daganal la maanaam lu mën a nekk la kon duñ ne ko yow bu boobaa dañu koy xaraamal benn waa dëkk sàngam maanaam daganal ko ñeneen ñi ci def ñëpp loolu du mën a ne maanaam te boobaa du jàppandi Euh, kon loolu moom mooy wuute yi xam-xam yi wuute ci buntu boobu rahmatullah alayhim gisoon nañ tamit ne nii nga xamante ne noonu la ko imaam al-Bukhari rahimahullahu taala tegal te moom mooy at-tamattu ak al-iqraan mooy qiraan ak ifraad nii la euh, ci euh, borom xam-xam maanaam nii déedéet nii nii gënewu ci daanaka ci kenn maanaam ni nga xamante ne noonu la gënee ci xanafi yi moom mooy qiraan. ak ak ginnaaw ga tamatoo tegu ci ginnaaw ga ifraat tegu ci ñi nga xamante ne noonu la gënee ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha u maliki yi ak shafi'i rahmatullah alayhi ci maliki yi rahmatullah alayhi moom mooy ne ifraat ginnaaw gi euh, tamatoo ginnaaw ga am amma ñi nga xam ne noonu la gënee ci shafi'i rahmatullah alayhi mooy ifraat comme maliki yi waaye ginnaaw ga tamatoo xira xiraan ginnaaw bi tamattu amma li nga xamante ne tamit noonu la gënee ci fuqaha xanaabila yi rahmatullah alayhim moom mooy ñoom dañoo gënal euh, dañoo gënal tamattu ñoom tamattu la gënal ginnaaw ga ifraat ginnaaw ga xiraan maanaam kon lii moom mooy euh, noonu la borom xam-xam yi wuutee kon lii tamit day leeral ne imaam al-Bukhari rahimahullahu taala li mu ci namm rek moom mooy euh, di leeral ne maanaam li mu ci jublu rek mooy possibilité mën gi jàppandi gi yi am am maanaam nga gis ne jiitalul benn ci ordre bi nga xamante ne noonu la ko euh, ñu fuqaha yi rahmatullah alayhim di jiitalee ci gënal gi mu ne kon nag yooyu yëpp nga wéetal ko al bil hajj mu ne wa fatxil gi ak tamit firi ak gi loolu mën naa ne maanaam mooy nga dem ba yegg fi nga xamante ne moom nga nar a aje maanaam daal di léegi firi naa aj gi dindi naa ko li man waaye ñeel ki nga xam ne lam yakun nekkul maahoo di ànd ak moom hadiyun hadiyun maanaam kon bu boobaa aj ji boobaa noonu mën ngaa dem ba foofu nga daal koy firi waaye nag bu boobaa faw dangay ngay daal di umra soo umrawee ba noppi ginnaaw nga simmeeku ginnaaw ga nag ngay daal di fas yéene ajat maanaam kon li nga xamante ne noonu la euh, leere wallahu a'lam mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi al kitaab lay haddathana Usmaan te moom mooy ibn Abi Shayba muy Usmaan ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Usmaan al-Absi muy Abul Hasan al-Absi waa Kufa rahimahullahu ta'ala bu nekk sëriñu waa maanaam maanaam Bukhari gane àdduna cent cinquante-sixième année génn àdduna deux cent trente-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci fukkeelu génération bi nekk imam bu mag borom musnad la ah rahimahullahu taala ah, sëriñ maanaam rekkam ji moom mooy borom musannaf bi moom mooy Abu Bakr ibn Abi Shayba maanaam te mooy Abdullah ibn Muhammad moom Usman la tudd kooku tudd Abdullah di euh, daakantaram nekk Aboubacar mu gën koo siiwee waaye moom moom Usman ibn Abi Shayba bi maanaam waa sahabu kutubu sitta ñoom solo nañ ay xadiisam ba mu def imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i rahmatullah ala al-jami' moom waa Kufa la comme niñ ko gisee mu ne la bi ñi ko solo ñu waa Kufa la mu ne qaala haddathana Jarir ibn Abdullah Jarir muy ibn Abdul Hamid ibn Abdul ibn Qurt muy Abu Abdullah ad-Dabbi euh, Razi rahimahullahu taala di waa Kufa nekkoon fa qaadi rahimahullahu taala bokk ci juróom-ñetteelu génération bi gën a àdduna cent dixième année génn àdduna cent quatre-vingt-huitième année ca Kufa ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu mu ne an Mansuur muy imam bu mag boobu moom Abu Itaab Mansuur ibn al-Mu'tamir ibn Abdullah ibn Rabi'a Sulami di waa Kufa bokk ci juróomeelu génération bi génn àdduna 132e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Ibrahim te moom mooy ibnu Yazid an-Nakha'i bu faqih bu mag boobu Abu Imran an-Nakha'i moom it di waa Kufa di imam ba an al-Aswad muy ibnu Yazid ibnu Qays ibnu Alqamata an-Nakha'i di waa Kufa Abu Amr dañ ko wax Abu Abdurrahman al-Kufi rahimahullah Euh, gisoon nañu ko moom euh, itam ci deuxième génération bi la bokk génn génn àdduna cent quatorzième année ginnaaw gàddaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca Kufa an Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha moom sahaaba yonent bi sallallahu wa sallam que comme niñ ko xamee ah, euh, soxna su baax soosu radiyallahu anha mu naan mu ne man na qaalat na xarajna génn nañ ma annabi yi bi sallallahu alayhi wa sallam wala nuraati gisuñu illaa lurul annahu naka moom naka lii ñu nar a def day alxajju mooy at maanaam lii tamit moom mooy ne kon ñoom ba ñuy génn at moo leen taxoon a jóg waaye nag falamma ba nga xam ne xadim na xadim naa lañu dem ah, ah, ba dañ leen jublu te tawaf naa ñu daal tawaf bi bayti ci kër ci ah, néeg ba fa amara maanaam ci la ci lañu ci la diglee nag annabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam man képp koo xam ne lam yakul nekkul saaka doon di di di di wommat al hadiyu hadiyam an yaxilla ci mu firéeku mu simmi aj gi maanaam mu firéeku mu simmeeku ci armal bi nga xamante ne moom la armal kon lii gisoon nañ ni riwaayat aswad bi wuute nag bu euh, bu ñoom Urwata ibn Zubayr ñoom Mujaahid ak ñeneen rahmatullah alal jamii comme niñ ko gise woon li nga xamante ne nag moom mooy ne moom kon dafa ne aj la jublu woon loolu nag wax la joo xamante ne dafa général maanaam mooy lan mooy ne dañoo jugoon ñoom ñëpp ne dañuy dem aje ajee ndoo waaye xamoon nañ ni ñoom ñëpp kenn ku ne da nga aj maanaam maanaa loolu lay tekki waaw maanaam ku ne xamoon na ne dana aji ji waaye nag léegi ñenn ñi umra lañ façon yéene ñenn ñi aj lañ façon yéene ñenn ñi aj ak umra comme li nga xam ne noonu lay ñëwee ci kanam insha allahu taala lii nag kon imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi na ko kon xadis bi fii muy leeral ne mëneef naa def lan tamattu maanaam xadis bii di dëgëral ne tamattu kon mën naa nekk moom mooy ne bi ñu ñëwee ah, Euh, ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne képp koo xamante ne indi woon hëdd yu indi waale woon woo hëdd rek maanaam firil sa aj ji nga def ko laal te nga façon yéene aj firil sa aj ji nga def ko umra maanaam euh, fa xalla mu daal di firéeku maanaam simmeeku ci euh, armal gi man képp koo xam ne lam yakun nekkutoon saaqadi wommat alhadiyu hadi alhadiyu hadiyu bi wa nisaa'uhu fekk rek soxnaam yi maanaam loolu lay tekk wa nisaa'uhu fekk soxnaam yi maanaam euh, ñoom de muy soxna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lam yasuqna ñoom wommatuñu woon lan hadiyu gi moo tax ñoom ñëpp fa ahlal na ñu daal di simmeeku maanaam kon nga gis ne ñoom sax luñ def umra maanaam te qalat Aisha ummul mu'minin soxna Aisha radiyallahu anha ne saxittu ma daal di euh, mbërëg kon nag loolu comme moom dafa mbërëgoon te umra la bëggoon a def noonu moom la fas yéenee def falam atuf moo tax daal tawaafuma bil bayti ci kaaba gi maanaam néeg bi fa lamma ba nga xam ne nag kaanat nekkoon na laylatul xasba maanaam guddi euh, euh, xasaba mooy bi ñu jugee ci batxaa mooy ñaareelu mooy naf bu ñaareelu nafar gi nga xamante ne bu ñu jugee bu ñu jugee mi nan ñëw di wàcce dugg ci Makka maanaam nekk ci euh, mu xasab maanaam mu loolu mooy xasaba moom mooy xeer yu bari yi loolu biñ koy yegsee rek xaalat ci la waxee ya rasulallah ayow ndawal yàlla le sallallahu alayhi wa sallam yarji'u dana dellu annaasu nit ñi bi umratin ci umra wa hajjatin ak aj wa arji'u man may dellu ana man bi hajjatin ci cexe maanaam kon lii mooy tegtale di dëgëral lan li nga xamante moom mooy ne eh, kon aj la ko moom la tax umra lan la mooy ne dafa bëggoon a dool liwaat jaamu yàlla maanaam lii daf moo koy dëgëral ah dégg nga euh, te moom comme omra woon na maanaam aj na maanaam maanaam aj na lu tax maanaam ngir ne aj moo gën a foor omra bi mu firee aj omra bi yóbbuwaat ko defaat ko ab aj bu boobaa loolu li te tegtale moom mooy ne comme que aj na li ñuy bañ mooy nga ñëw ba moom te defoo ndax boo gisee yeneen bi sallallahu alayhi wasallam naan firi leen ko def leen maanaam loolu li ñuy tekki moom mooy ne mën nga koo mën ngaa lan Ah, maanaam mën ngaa firi sa umra nga daal di ne léegi damay aj nga daal di aj te doo umra waat loolu du yàq dara lii bon kay mooy nga ñëw foofa firi daal ne banaa maanaam loolu moom mënoo koo def ba mu def soo ko sartalee soo ko sartalee te loolu daal ci ñëwaat insha allahu taala mu ne bi nga xamante ne kon lool la daan def kon mu daal di eh, mu ne ko ya rasulallah yoon ndaw yàlla sallallahu alayhi wasallam yarji'u am naa su nit ñi bi umratin umra wa hajjatin ak aj wa arji'u maa ngi dellu ana man bi hajjatin ci at kese qaala mu ne ko wamaa tuf wamaa tufti euh, xana tawaafu layaaliya guddi gi guddi yi nga xam ne xadim naa ci la ñu ñegsee makka makka qultu ma ne ko laa déedéet maanaam ngir ne dafa gisoon lan mbërëgam ca sarif foofu la ko gisee woon xaala mu ne kon nag fasa bii na nga dem demal maa axi ki ànd sa mbokk mi mooy euh, frère am ila Tan'im ca Tan'im gisoon nañ ko fa ahilli nga daa di euh, nga daa di foofa nga ar armalaat foofa bi umratin ci umra summa topp nag maw'iduka fi nga xam ne moom la euh, daje kaza mooy nangam wa kaza ak nangam maanaam fii la ñuy daje te mooy fan mooy muhassab comme niñ ci Batha comme ni nga xam ne noonu la ko lañ ko gisoon ci riwaaya yi yi weesu qaalat Safiya maanaam Safiya bint Huyay radiyallahu ta'ala anha di soxna Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, génn àdduna cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu rob ko ca Baqi al nga xamante ne doomu euh, euh, maanaam moom ci jigéen ñi maanaam jigéenu comme maanaam comme niñ ko gisee ci juróom-benneelu at ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa maanaam mooy ci Banu Mustaliq ci xare boobu ci lañ ko Euh, jàppe woon maanaam defoon ko jaam maanaam ju daan yenente koy goreel moom kon euh, radiyallahu taala anha tamit bi nga xamante ne moom la jigéenu yenente bi sallallahu daje ku nekk di puukaréewu ñeen naan ko yow say yow yow moom ab yowóot nga maanaam seen say mbokk ay la yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne leen yéen ñëpp maa leen gën maam ngir ne man sama maam mooy Haaruna maanaam yent yàlla Haaruna ab yenente la alayhi salaam nekk naa maanaam sama maam yenente la ba noppi sama sama borom kër nekk yeneen yéen ñaar yii maa leen ko ëppale dégg nga kon moo tax euh, li nga xamante ne tamit soxna kon soxna soxna moom ci a hadith moom yoo xamante ne imaam Bukhari wéetoo benn mu ne maara a dafa ne yi man gisuma illaa ludul xaabisatahum ne danaa leen téye maanaam moom mooy ne euh, moom it dafa fekk ne bi mu yegsee lu tax ndax xaj ndax euh, tawaaful wadaa la defut maanaam moom mooy dafa gis mbërëg moom it radiyallahu anha jamono jooju nga xamante ne dañoo demoon ba war a ñibbi xam nga bu ñuy ñibbi li nga xamante ne ni yeneen bi sallallahu alayhi mu ne fal yajaal wala ba fajaalu aaxira ahdikum bil bayti tawaafan maanaam loolu la wax ne def leen seen mujjanteelu euh, euh, ak kaaba gi maanaam ngeen def tawaaf loolu ñu tuddee tawaaful wadaa maanaam boo ajee ba war a ñibbi dafa am benn tawaaf boo xam ne soo ko xasee ba def ba daw sa Safa ak Marwa maanaam doo defati leneen maanaam mooy bu julli ci ginnaaw yooyu doo defati leneen da ngay ñibbi carrément maanaam doo doo fa nekkaat ci Kaaba ga doo fa fa toogati maanaam loolu nag moom mooy kon ngeen def ni foofu ngeen def tawaaf boobu ngeen mujjante ko ñu moo tax ñu tuddee ko tawaaful wadaa mooy tawaaful tàggatoo bi loolu nag comme que dañ ko waroon a def loolu bokk na ci liy dëgëral maanaam xadiis bi. bii muy dëgëral ne mooy leeral ne tawaaful wadaa boobu du ruknu ci ci ak du ci ponk maanaam ngir ne euh, boobaa maanaam nit ki mën na koo maanaam bu doon ne ponk la kon lii bi ñëw du am moo tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu ne aqra xalqa maanaam loolu wax la joo xamante ne maanaam arab yi dañ ko daan wax aqra moom mooy day kii day Euh, ak ak aay ga aku maanaam waaye aay na gaaf loolu xalqaaku mën a loraate la wala boog ñu ne ah, koo xamante ne dafa loju la maanaam ah, dafa dafa dafa daf ñoo njett ba pare nekk koo xam ne wat nañu xalqaaku ñu ku ku ku watu la maanaam yooyu yëpp ay wax la yoo xamante ne rek bu ñu xoolee maanaa yi ci borom ko xam yi wax yëpp rahmatullahi alayhi day dellu ci ne waay waay waay waay saa ci mit ñi sonal ci mit ñi teg daaf mais nag wax ji dañ koo wax dañ koy wax noonu ci jamono ji nga xam ne moom mooy jamonoy mettit bi waaye jubluwuñ ci ne euh, maanaam jubluwuñ ci xastaate maanaam dañ koy wax noonu rek comme li yent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ma saklatka ummaka maanaam xeetu wax jooju daal euh, ak yu mel noonu li nga xam ne mu ne mu ne wa am aw awama tufti xanaa tawaafoo yawman euh, ndax bisu tabaski mooy bisu lag gi ndax ndax tawaaf nga maanaam kon moom mooy tawaaf ban tawaafu ifaada qaalat mu ne ko qultu ma ne ko balaa ahan kay tawaaf naa qaala mu ne kon nag laa ba sax akon nag ayu bin firi demal maanaam kon lii mooy tegtal ne tawaaful wadaa du lan du farata parce que bu doon farata kon yenente bi sallallahu alayhi du wax lan voilà du ne nañ ne na demal qaalat Aisha sayyidatuna Aisha radiyallahu anha nee fa laqiya nii mu daal di dajeeg man nag annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa fekk moom moom aydun ma nga yéegi min makkata jóge makka wa anaate man mun habitatun maa ngi wàcc alayha ci makka aw wala boog ana man mus edatun maa ngi yéeg di dem makka wa huwa te moom mun habitun mi ngi wàccee min ha ci moom maanaam loolu euh, raawi bi moom moo sikki sàkka ci ban wax la wax waaye euh, que maa ngi yéeg dem makka moom muy wàcc wala maa ngi wàcc moom mu yéeg benn la rek comme naan Euh, voilà maanaam je descends sur Paris wala je monte sur Paris ah comme niñ koy waxee <laughs> loolu ah <laughs> voilà maanaam benn la rek comme niñ koy waxee dégg nga wallahu a'lam hadith bi imam Bukhari rahimahullahu ta'ala euh, indi na ko lu bare bari gisoon nañu euh, ci suñu jotaay yi weex gisoon nañu li nga xam ne moom moo aju woon ci Euh, taxriju euh, xadis bi te ñu gisoon ni waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp euh, solo nañu ko rahimallahu jami'a mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi al kitaab la haddasanaa Abdullah ibn Yuusuf te moom Abu Muhammad at-Tinnisi rahimahullahu ta'aala qaala axbaranaa Maalik imaamu daaril hijra wa an Abil Aswad Muhammad ibn Abdurrahmaan ibn Nawfal te maanaam e, muy e, e, ñu koy dàqantele yatiimu Urwa maanaam moom muy Abul Aswad mooy mooy muy muy dàqantele maanaam lu yatiimu Urwa maanaam laqabam la muy Abul Aswad al-Madani di waa Madinatu Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam waaye mu ngi génne àdduna ca Habasha ci cent trentième année yi ginnaaw gàddaay bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk ci sixième génération bi mu ne an Urwata ibn Zubayr mu ibn al-Awwam an Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha annaha qalat moom mu ne xaraj naa génn nañ ma rasulullah and ak ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ama atum xajjatal mooy atum tàggatoo atum tàggatoo comme ko gise woon at boobu at at la mujjee at déeg moom mooy bi mu at ca l'islam waaye tamit maanaam daf cee eh, daf cee eh, xutba xutba goo xamante ne xutba bu mu xupp nit ñi la maanaam xup xupp tàggatoo fa naa mu am ci ñun muy fukkeelu at ba ginnaaw gàddaay bi sallallahu alayhi Euh, foofa min naa mu am ci ñun man koo xamante ne ahalla dafa daal di euh, armal maanaam bi umratin ci umra maanaam daal ne labbayka allahumma umra wa min naa mu am ci ñun man ki nga xam ne ahalla dafa armale daal di labbayka allahumma daal di bi hajjatin ci aj wa umratin ak umra wa min naa mu am ci ñun man ñoo xamante ne ahalla dañoo armale bil hajji ci wa labbayka allahumma hajjan maanaam kon ñett yi ñoom ñoo am kon nag ci biir sahaaba yi radiyallahu anhum ñoom ñëpp bokkuñu woon liñ doon def lii tamit day dëgëral li nga xamante ne mooy ne euh, maanaam muy leeral ni soxna Aysa radiyallahu anha moom umra euh, ginnaaw gi moom mu daal di aj maanaam aj la daal di mujj def wa ahalla mu daa waaye nag wa ahalla mu daal di maanaam lii tamit day daal di tegtale ne ñett yëpp mën naa ne mooy ifraat ak tamattu maanaam xiraan maanaam ki nga xamante ne moom moo wax ne moom ah, ah, moom moom bi xajjin wa umra la maanaam bi umratin rek la kooku tamattu la naroona la nar a def ki nga xamante ne moom def ni dafa def bi xajjatin wa umra aj ak umra kooku xiraan la def ki nga xamante ne moom aj kese la def kooku ifraat la la nar def maanaam wa ahalla mu daal di nag armal moom rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam bil xajji ci aj moom aj la def maanaam waaye li nga xamante ne moom mooy euh, lii tamit euh, bokk na ci lii tax borom moom yi wuute ci alayhim euh, kon waaye li nga xamante ne moom mooy li li li gën a dëgër mooy ne dafa aj te umra tamit maanaam ñaar yëpp la boole fa am maa ndaal man ka nga xamante ne ahal la nag dafa armal bil aj ci aj aw wala boog jamaa al de mu boole aj ak wal umra ak umra lam lu ñoom simmeekuwuñu seen armal bi xattaa bete kaana mu nekk yawma nahr bi su tabaski maanaam ki nga xamante ne moom ifraat la def ak ki nga xamante ne euh, dafay boole aj ak umra maanaam moom mooy dafay def xiraan kooku du ko def lu dul euh, mu daal di euh, loolu maanaam moom bisu tabaski ci lay daal di wàcce maanaam ci lay daal di simmeekoo xadis bi kon moom Euh, imam al-Bukhari euh, rahimahullahu taala dina ko indi waat xadis numéro mille six cent quarante ak quatre mille quatre cent huit imam Muslim indi na ko xadis deux cent onze ñeenti yoon imam Abu Dawud indi na ko xadis sept cent dix sept mille sept cent dix neuf imam Tirmidhi indi cent vingt imam an-Nasa'i indi na deux mille sept cent quinze deux mille sept cent seize imam Ibn Maaja euh, moom deux mille neuf cent quarante-deux neuf neuf cent quarante Euh, imam Ahmad euh, ibn Hanbal euh, rahimahullahu taala moom indi na ko fukki yoon kon ñu gis ne hadith bi ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo lañ ko rahimallahu jami'a na qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal kitaab la haddathana Muhammad ibn Bashar mooy Bundar ko muñ gise mu ne qaala haddathana Gundar mooy Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali rahimahullahu ta'ala maam nekkoon Gundar ko muñ ko gise woon ne al-imam Ibn Jurayj moo ko tudde woon Gundar mooy Abu Abdullah al-Hudhali di waa Basra rahimahullahu ta'ala moom bokk ci juróom-ñeenteelu génération bi gane àdduna li wër wërloo six cent dix-septième année génn àdduna cent quatre-vingt-treize jàpp cent quatre-vingt-quatorzième bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme niñ ko xamee muy waa tamit doomu tanta ci maanaam doomu jiitlu ci imam Shu'ba rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathana Shu'ba muy ibnu al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala anil Hakam muy uh, ibnu Utaybah al-Kindi Abu Muhammad dañ koy Abu Umar ak Abu Abdullah al-Kindi di waa Kufa moom rahimahullahu taala kon ñi ci kaw waa Basra lañ moom mi waa Kufa la rahimahullahu taala gane àdduna cinquantième année génn àdduna cent treizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci juróomeelu génération bi euh, mu ne an Ali ibn Husayn muy ibn Ali ibn Abi Talib ñu koy wax Zaynul Abidin radiyallahu taala anhu muy euh, imam bu mag nekk sëriñ bu mag a mag nekk nitu yàlla bu sell radiyallahu ta'ala anhu arda mu muy Abul Husayn lañ koy waxtaan bi di ko wax Abul Hasan di ko wax Abu Muhammad yooyu yëpp ay dàqantalam lañ la radiyallahu anhum mi ngi gane àdduna trente-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna quatre-vingt-treizième année jàpp quatre-vingt-quatorzième maanaam comme borom xam-xamu Madina yi at boobu ñu génn àdduna tam moom ci la génn àdduna bokk ci ñetteelu génération bi ah, maanaam ci euh, radiyallahu ta'ala anhu euh, moom mu ne an Marwan ibn al moom it euh, muy kii mu mu mu muy Marwan ibn Hakam ibn Abil Aas ibn Umayya ibn Abd Shams maanaam bokk ci waa Banu Umayya nekk kon mbokk ñoom Seydina Usman radiyallahu ta'ala anhu euh, muy Abu euh, Abdul Malik wala dañ koy wax Abul Hakam wala Abul Qasim al-Qurashi di waa maanaam moom di waa Madinatul Munawwara ala sakina afdalu salaatu wassalaam ci ñaareelu génération bi la bokk waaye maanaam moom jamono Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci la gane adduna muy ci ñaareelu at ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam am na sax ñu ne euh, euh, ci ñeenteelu maanaam am na ñu ne ñeenteelu at la mooy bisu xandak am ñu ne ci bisu Uhud sax ci xare Uhud la gane àdduna waaye wuute nañ ci daal mi ngi génn àdduna soixante-cinquième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam moo tax moom ñu mën koo boole tamit ci saxaaba yi moo tax ñu ne sax moom ñu koy boole ci saxaaba yi radiyallahu anhum waaye nag li wér mooy ne dégguwul dara ci sayyidina rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama euh, kon moom euh, moom nag Makka la gane àdduna moo tax moom ganewul adduna Madina Makka la gane àdduna euh, ci ginnaaw maanaam ñeenti weer ginnaaw ah sayyidna Abdullah ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu maanaam kon ah, moom mu ne qaala nee na shahidtu fekkee naa Usmaan sayyidna Usmaan ibn Affaan radiyallahu anhu muy ñetteelu xalifa Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidna Usmaan ibn Affaan ibn Abil Aas ibn Umayya ibn Abdi Shams ah, ibn Abdi Manaaf maanaam foofu la bokk Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa Manaaf bi moom lañ daan wax Mughira maanaam mooy laqab na Affaan fi Mughira maanaam looloo ko indi voilà wa atiqan inda murrata faruqan bi ka'bihi amma aliyun bila shakkin qad taqaya fi euh, shaybati alhamdi bil isbali wal himami maanaam looloo indi al Mughira boobu kon maanaam mooy Abdu Manaf moom la ñu wax Mughira maanaam moom mooy kon euh, amirul mu'minina dun nurayni ah, ah radiyallahu ta'ala ñu koy dàqatale Abu Amr ak Abu Abdullah wala Abu Layla ñuy doomam Euh, mu siiwee lool ci borom ñaari leer denc gi mu dencoon ñaari leer yenente bi sallallahu alayhi wa sallam soxna Ruqayya ak soxna Ummu Kalsum radiyallahu anhuma moom na ngi génn àdduna ci génn àdduna ci quarante-septième année laataa gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna trente-cinquième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama maanaam nekkoon ci xilaafa bi fukki at ak ñaar maanaam moom mii radiyallahu ta'ala anha nga xamante ne lu bariwul lu mu solo ci yenente bi ga sallallahu alayhi wa sallam ngir li nga xam ne moom mooy li mu daan toppatoo yeneen mbir yoo xamante ne mooy lépp lépp bu ñu ko xoolee euh, yi baamuwul yi ci ay xadiisam 92 maanaam kon loolu bëriwul par rapport ak euh, ñe maanaam bu ñu ko xoolee ak ñi nga xam ne ñooy mukk siru na waaye bu ñu xoolee par rapport ak ñenn ñi dañuy gis ne xam ne maanaam xaw na takku tuuti radiyallahu sayyidina Ali muy sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu moom it moom mooy ñeenteelu saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Ali Abi Talib Ah, ah, ibnu Abdul Muttalib maanaam foofu la bokk ak Yonent bi Abu Talib Abdu Manaf la tuddoon Abdul Muttalib tuddoon Shayba maanaam ah, ibnu Hashim hmm, voilà ibnu Abdu Manaf ibnu hmm, dégg ibnu Qusay ibnu Kilab kon moom Euh, kon muy Abu Turab kon de koy dàqatal gi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko tudde um amirul mu'minin radiyallahu anhu ñu koy dàqatal nag moom mi ngi génn àdduna quarantième année ginnaaw gàddaa Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk maanaam nekk ci euh, nekk amirul euh, maanaam kon ñoom ñaar muy ñetti xalifa yi fekk jamono Sayyidina Usman la xew xew bi amee radiyallahu ta'ala mu ne wa Usmaan ak fekk Seydina Usmaan radiyallahu anhu yanha muy tere anil mut'ati ci mut'a wa an yujma te ñuy boole ñuy boole baynahuma seen diggante maanaam ngir ne loolu dafa jàppoon ne loolu kat ñi ko moom mooy ñan mooy sa ah, mooy sahaaba yi radiyallahu anhum ak boobu dong lañ leen ko daganaloon comme ni nga xamante ne noonu la nekkee waxu Seydina Umar radiyallahu anhu comme niñ ko gisee woon ah, ne noonu la ko gisee naka noonu Seydina Muawiya radiyallahu anhu noonu la ko gisee waaye fa ba nga xamante ne raa la gis Seydina Ali karramallahu wajhahu ahalla maanaam mu daal di armal bihima ci ñoom ñaar daal di yëkkati na labbayka allahumma hajjan wa umra hajjatan wa umra labbayka bi umratin wa hajja maanaam daal labbayka wuyu naa la yow borom subhaanahu wa ta'aala bi umratin ci umra bi wa hajjatan ajji qaala mu ne ko maa kuntu maanaam eh, eh, loolu maanaam Seydina Ali moo ko wax maanaam Seydina Ali moo ko tegal ne ko maanaam comme que daf na Seydina Ali ne ko maa kuntu nekkuma li adaa di di bàyyi sunnatu nabi sun sunnata nabi sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam li qawli ahadin ngir waxu kenn maanaam loolu day dëgëral li nga xamante ne noonu la saxaaba yi radiyallahu anhum maanaam mooye woon ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bu leen leeree loolu tamit day tegtale woyof gi Seydina Usman radiyallahu ta'ala anhu woyof bi nga xamante ne nangu na maanaam koo xam ne mi ngi ci ronam nekk ci ronam kilifteefam gis ne lii mooy sunna mu daal di koy topp bàyyi ci loolu leneen li ci def tamit lu muy leeral moom mooy ne mujtahid nit ki bu nekkee mujtahid maanaam moom du du du du du topp waxu beneen mujtahid xataa ba maanaam ci loo xam ne bokkut ak gis-gisam xataa ba kooku sax moom mooy kilifa jullit ñi maanaam kon. Euh, beneen bu ci def tamit moom mooy ne ci biir diine lislaam bi amul rek benn wax a bi am moom la ñëpp yi topp loolu amu fi maanaam nit ñi mën nañoo wuute ci ay gis-gis maadaama loolu day tegu ci ay lay yu leer maanaam képp kenn am nu mu gisee mbir mi mais lépp di tegu ci ay lay yu leer waaye nag mu bañ a bu rek ci ay xiila wa qaala ba mu def li ñu tuddee xarqul ijma buñ bu nekk maanaam fekk loo xam ne borom xam-xam yëpp dëppoo nañ ci yow nga ñëw ne man non man xam nga booy xool man gisee naa nii wala boo am naa beneen gis-gis bu bees ci mbir mi lool moom du jàppan yi dégg nga kon li nga xam ne noonu la leere képp kuy borom xel xadis bi moom al-Bukhârî rahimahullahu taala dina ko andi waat xadis numéro mille cinq cent cinq cent cent soixante 1688 ak 4518 imam Muslim na ko hadith numéro 1223 ñaari yoon imam An-Nasa'i na ko hadith numéro 2722 2723 ak 2733 imam euh, Ahmad ibn euh, Hanbal rahimahullahu ta'ala na ko 402 424 431 432 707 733 756 1139 ak 1146 kon ñu gis ne euh, hadith bi waa saabu ko bu te ñett ko indi te ñeneen ñett ñu indi wuñ ko imam Bukhari imam Muslim ak imam Nasa'i ñoo ko indi amma imam Abu Dawud imam Tirmidhi ak imam Ibn Maaja ñoom ñëpp kenn indi wuñ ko ci rahimallahu al-jami' ma qala bil isnad muttasil fi al-kitab la haddathana Muhammad ibn Isma'il Musa Musa ibn Isma'il te mooy at-Tabuzaki al-Munqari rahimahullahu ta'ala al-hafiz Abu Salama at-Tabuzaki wa Basra mun qala haddathana Wuhayb moom euh, gisoon nañ ko mooy ibnu Xaalid ibnu Ajlaan al-Baahili mu ne qaala haddathanaa ibnu Taawus moom gisoon nañ ko mooy ibnu Taawus ibnu Kaysaan ñoom ñu waa Yaman lañ ah an ci kaw kon waa Basra ñaan ñi ñi suuf ñooy waa mu jële ci baay te mooy Taawus ibnu Kaysaan euh, di taalibi Sayyidina Abdullah ibnu Abbaas radiyallahu ta'ala euh, wax nañu ne turam Zakwaan la ke Taawus maanaam laqab la xam nga Taawus am picc la moom la ñu moom maanaam mooy picc moom mooy tawus ah euh, kon moom euh, ñun mooy dàkk dàkkantalam la ñu kon muy muy Abu Abdurrahman euh, dégg nga kon niñ ko gisoon ma an ibn Abbas muy habrul mawt di maanaam Qur'an radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala mu ne kaanu nekkoon nañ yaraw na doon gis annal umrata naka umra yi fi ashhuril hajj ci weeru ajji min afjaril fuduuri bokk rek ci kaccoore yi gi gën a màgg ci kaccoore yi maanaam kon da ngay gis ne Euh, sax euh, ñi nga xam ne mooy waa jaahiliya jamono jaahiliya ñoom xamuñu woon di def at ci euh, maanaam xamuñu woon di def umra ci weeru at bi ñoom moo tax bu dul bu bu dul maanaam da ngay dañoo jàppoon ne umra jamono jooju mënta ne maanaam warta mën a nekk te it loolu jóge xeetu kaccoore la nag moo tax dégg nga fil ardi ci suuf si waye jaalu na ñu def nag al muharrama muharram ñu def ko safaran safar maanaam kon ñoom loolu tamit bokkoon na mooy dañoo jàpp dañoo gisoon ne comme que mooy nasiwu loolu la ñu tuddee am nasiwu mooy euh, loolu moom mooy dañu daan jël benn at daan ne comme ni Alxuraan wax innaman nasiwu ziyaadatu fil kufri daan ne yuhilluunahu aaman wa yuharrimuunahu aaman loolu la maanaam moom mooy lan ñoom dañ ne comme que dañ naan ah ñun kat faw mu xeex xeex gii moom maanaam lañ daan def loolu lu ko mën a bàyyee daa iman te comme weeru weer yi bu ñu xësee ba duggante maanaam ñetti weer yooyu dañoo tegalantoo day metti ci ñun bu boobaa ñoom dañuy puus weeru muharram <laughs> dañ koy puus yóbbu ko ci safar maanaam loolu moom mooy euh, nas yu loolu lay tekki léegi nag ñoom loolu ñu la def su ko defee ñu mën a def seen kaccoor yi ñu mën a def maanaam loolu ah euh, loolu lañ daan def waya xuulu ñu ne ñu naan ñu naan wax naan ida bara dabar maanaam bu fekkente ne Euh, euh, euh, isa bara bu fi bu bu wéree ak dabar metitu wala ba góomi gëléem yi maanaam mooy gëléem yi yiñ daan teg seen kaw ji di tukki ak maanaam léeg-léeg ni mu leen daan xoote ak yu mel noonu ci seen ginnaaw bi da daan def ay góom maanaam lool nag mu ne mu wéree waa afal asar maanaam ba pare mu daal di jeexal li nga xam ne mooy waa afaate mu daal di far al asara Euh, asar moom mooy jeexital gi maanaam mooy ñaar lay fekk bu njëkk bi moom mooy jeexitalu euh, tànk yi maanaam tànk yi nga xam ne moom lañ daan doxee bi dem ci kaaba gi dellu si mooy tukki gi ñoom buñ dellu si ba toog daal di xaar nga gis ne nag léegi suuf si maanaam day daal dem ba nga xam ne jeexitalu euh, fi gëléem yi doon dëgg loolu faru na beneen ñaareel bi ci def moom mooy afal asar mën naa tekki ne mooy seen digg ginnaaw gi Euh, bu wéree ginnaaw ga maanaam bu demee ba mu wér carrément ba nga xamante ne léegi nag jeexitalu euh, góom gi deñ na maanaam loolu tamit mën naa tekki lool moo tax ci yeneen i daal mu ne waa afal wa wabar maanaam bu boobaa day daal di nekk ne mooy ne euh, mu bëri parce que afa day tekki bëri waay maanaam day tekki far day tekki bëri maanaam ñaar yëpp lay tekki boobaa bu fekkente ne jeexital gi daal maanaam foofu jeexital góom gi daal nekk. maanaam euh, karawu gëll mi sax fa looloo tax asal asar tamit mën naa am kon beneen maanaam bu boobaa moom mooy foofu sëq maanaam place bi góom yi nekk sëq bu boobaa nag mu ne wan salaxa euh, ba pare mu daal di simmeeku mu daal di jeex safara safara maanaam wax yi nag li nga xamante ne mooy bara mooy baral dabar wa afal asar wan salaxa safa isan isa dabar waafal asar wan salaxa safar maanaam yii nii lañ koy sukkoone maanaam donte ah, donte dañ ko waroon a rafu waaye dañ koy jazmu dañ koy sukkoon lu tax maanaam ngir sajo gi ngir mën a sàmmonteeg sajo gi sajo gi mooy waxin woo xam ne day rimé mel ne voilà mel ne luy rimé loolu moom moo tax ñu koy waxee nii mun a bu boobaa nag xalat day daal dagan ah, maam ah, day dagan al umra te umra umra li ma ñeeta mar ñeel ki ke bëgg a maanaam ñoom jamono jooja ah maanaam mooy bu ñu demee kon ba weeru ba safar jot maanaam ngir ne safara ci lay daal di mën a nekk bu boobaa nag ku bëgg a umra mën ngaa dem umra xad xadima waaye moo tax mu dikki nag ak bi mu dikki nabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wa ashaabu wa sahabaami radiyallahu muy xëyu rabi'atin maanaam ñeenteelu fan bi ci lu ñëw yegg si muy lii ne ñuy daal di armal bil aj bil xaj ci aj fa amarahum moo tax mu daal di digal an yaj'aluha ci ñu def ko ñoom ñëpp umratan ñu def ko umra fa ta'azama mu rëy lool zalika loolee indahum fa ñoom maanaam mbir mu rëy lool ci ñoom maanaam mooy ne comme que ci jamono jaahiliya xamuñu woon loola ah, mu daal rëy lool ah, ca ñoom fa qaalu ñu ne ko ya rasulullah e eh, ndawal yàlla ayul xel maanaam ban simmiku la def maanaam ban ban la mu ne xaara mu ne xellum maanaam ak simmiku maanaam din denc armal bi kulluhu lépp maanaam def leen umra gi ngeen dindi après boo leen paree mooy ngeen def tabatoo ngeen summeeku mais carrément bu boobaa lii daganoon yépp day daganaat ci yéen mboolem lu daganoon ci ah ci ci bi day dagan ci yéen maanaam loolu la la ci jublu xadiis bi euh, imaam al euh, Buxaari euh, rahimahullahu taala indi na ko hadith numéro mille cinq cent quarante quarante cinq mille na a indi ak mille cinq cent soixante-douze mille sept cent trente et un deux mille cinq cent cinq ak trois mille huit cent trente-deux imam Muslim indi numéro mille deux cent euh, trente-neuf euh, mille deux cent quarante ñeenti yoon ak mille deux cent quarante et imam Abu Dawud indi numéro mille sept cent quatre-vingt-dix mille sept cent quatre-vingt-douze imam An-Nasa'i indi na ko imam euh, Ahmad ibn Hanbal lu bëri la ko indi kon ñu gis ne hadith bi waa sahabu kutubu sitta ñoom solo nañ ko moom des imam at-Tirmidhi ak imam Ibn Maaja rahimallahu al-jamii' wa qaala bil isnaad al-muttasil fil kitaab alladhi haddathana Muhammad ibn al-Musanna te moom mooy az-Zamin euh, Abu Musa az-Zamin al-Anazi mu ne qaala haddathana Hundar gis nañ ko léegi mu ne qaala haddathana Shu'ba mu ne Hajjaaj mu ne an Qays ibn Muslim muy al-Jadali al-Adwani ah, rahimahullahu ta'ala Abu Amr al-Jadali di waa Kufa génn ah, ah, bokk ci sixième génération génn àdduna cent vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Tariq ibn Shihab te muy ci saxaaba boobu radiyallahu ta'ala anhu Tariq ibn Shihab ibn Abd Shams ibn Salama ibn Hilal ibn Awf ibn Jishm ibn Nafar ibn Amr ibn Lu'ay ibn Rahm ibn Muawiya ibn Asam ibn Ahmas Ghaws ibn Anmar al-Bajali ah, al-Ahmasi rahimahullahu ta'ala Abu Abdullah wa Kufa rahimahullahu ta'ala génn àdduna 82e année ginnaaw gàddaay Yonent bi ah, sallallahu alayhi wa alihi ah, wa sallama an Abi Musa te mooy al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala nee na qadimtu ñëw naa ala nabi ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ba mu jógee Yaman nee nga fa amarahu mu daal di koy digal bi xel ci mu firiku maanaam kon loolu mooy wane ne muta tum euh, tamattu mën naa ne maanaam day dëgëral ne tamattu mën naa nekk te loolu day euh, xadis bi imam kon Bukhari rahimahullahu taala daf koy ndigil di leeral lool maanaam moom bi muy ñëw jugu Yemen euh, dafa ñëwoon pour aj si waaye nag amul woon lu mu yéene mu bëggoon a yéene comme li Yonent bi sallallahu alayhi wasallam yéene waaye nag comme que indaalewul woon hadiyu bi moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko déet kon nag yow defal tamattu maanaam xadis bi gisoon nañ ko xadis numéro 1559 daañu ko gisaat xadis numéro 1724 1795 4346 ak 4397 imam Muslim na ko xadis numéro 1221 ñaari yoon imam An-Nasa'i na ko xadis numéro 2738 ak 2742 imam euh, Ahmad na ko hadith numéro deux mille deux cent treize ak dix-neuf mille cinq cent cinq dix-neuf mille cinq cent trente-quatre dix-neuf mille cinq cent quarante-huit ak dix-neuf mille six cent soixante-onze kon ñu gis ne hadith bi ashaabu kutubu sitta euh, ñoom ñett ko ci ne mooy imam Bukhari imam Muslim ak imam An-Nasa'i amma imam Abu Dawud ak imam At-Tirmidhi imam Ibn Maaja ñoom indi wuñu ko rahimallahu jami' mu ne qaala haddathana Isma'il te moom mooy ibn Abi Uways Isma'il ibn Abdullah ibn Abdullah ibn Abi Amr la asbahi rahimahullahu ta'ala muy Abu Abdullah al-Madani comme ni ñu ko gisoon génnaat na 139e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa a mu ne qaala haddathanii Maalik muy maanaam moom Ismaïl mu ne man waa maanaam euh, mu ne qaala haddathanii Maalik mu imaamu daarul hijra mu ne xaa maanaam ñu ngi ci benn càlla la dem ci beneen wa haddathanaa te nettal ne kan Abdullah ibn Yuusuf mu at-Tinnisi gis nañu mu ne qaala akhbaranaa Maalik an Naafi' hmm, ah, Eh, mawla ibn Umar Naafi' ibn Hurmuz mu ne an ibn Umar eh, sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma an muy eh, sox di bintu Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala di magu soxna di magu sayyidina sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma moom mi ngi génn àdduna quarante et unième année ginnaaw gàddaay bi sallallahu alayhi Makka ca Madina bokk euh, radiyallahu ta'ala ñu ngi ko rob ca Baqi al-Gharqad radiyallahu ta'ala bokk ci génération bu njëkk bi di euh, soxna di doomu Sayyidina Umar ibn Khattab radiyallahu anhu di soxna Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Euh, comme li nga xamante ne tamit noonu la siiraam maam qisaam euh, siiw na ci ne moom la yonent bi sallallahu alayhi a wàcc ba Seydina Jibril alayhi salaam ñëw ne ko déedéet mukk doo ko wàcc maanaam euh, ndax doo wàcc jigéen yoo xamante ne jaamukatu yaa innaha sawwaamatu qawwaama maanaam maanaam day woor lu bari te dafay taxaw di naafila guddi naka noonu tamit dafa nekk koo xam ne dafa mokkal alquran maanaam comme li nga xam ne noonu lañ ko xamee radiyallahu ta'ala anha Euh, kon moom itam euh, moom euh, musnadam soixante xadis la maanaam yoo xamante ne imaam al-Bukhari ak imaamu Muslim dëppoo nañ ci ñett imaam al-Bukhari imaam Muslim wéetoo ci juróom-benn xadis muy six xadis ci bu soxla Hafsa radiyallahu ta'ala mu nekkoon ñoom radiyallahu anhum mooy kon Naafi' mu jël maanaam Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu kon xadis bi mook xadis bi weesu am na lu mbokk mooy saxaaba jëlu ci saxaaba te Taariq ibn Shihab moo jëlee ci Abu Musa al-Ash'ari ci euh, Abdullah ibn Umar moo jëlee ci soxna Hafsa radiyallahu mu ne radiyallahu anhu mu ne zawju nabi soxna Yonent bi sallallahu alayhi wasallam annaha qaalat nee na ya Rasulullah e yow ndawal Yàlla li sallallahu alayhi wasallam ma sha'nu naas ana lan mooy mbiru nit ñi maanaam lu dal nit ñi lu xew nit ñi ba nga xam ne xallu ñi ngay simmeeku maanaam ñi ngay gën denc seen euh, armal bi ba umratin ci walam taxlil te maanaam euh, yow simmeekuwuloo dañu anta yow min umratika ci sa umra maanaam kon loolu lan moo tax ba nit ñi ñoom ñuy dañ ci seen umra te yow dañoo ci maanaam loolu tamit day teg tegtale ne su fekkente ne xamuloo maanaam da ngay laajte maanaam bu boobaa waaye doo gis rek di commencer tuumaal ak di teg di di euh, di am ay atte yoo xam ne da nga koy daal di teg waaye dangay laajte xaala mu ne inni naka man kat labbattu euh, dama damaa damaa damaa diw maanaam comme ay xeeti daakaande yu mel maanaam la raxasi sans bopp maanaam bu ko defee mu wow su ko defee euh, ñoom euh, téeñ yéeg yooyu wala lépp luy euh, yàq bopp bi du ko mën a du ko mën a laal naka noonu tamit day tax ba bopp bi du karaw yi du ñu wadd wa qallattu te dama takkoon yeewoon yóbbaale hadiyi sama hadiyu kon nag falaa axilla falaa axillu duma simmeeku ci euh, euh, euh, armal bi xattaa ba ca am xaramam ma ma loj maanaam ma loj sama hadiyu gi muy gëléem nga kon loolu tamit day daal di tegtale ne ku ki maanaam lii xiraan day tegtale di tegtale tamit tamattu maanaam kon day daal di tegtale ñaar yooyu yëpp xadiisu soxna Xafsa bi radiyallahu ta'ala anha imam Bukhari nag xadiis numéro 1697 1725 noonu lu ko indiwaat 1725 4392 ak 5216 imam Muslim na ko hadith numéro 1229 ñetti yoon imam Abu Dawud na ko hadith numéro 1806 imam An-Nasa'i na ko hadith numéro 2682 ak 2781 imam Ibn Majah na ko hadith numéro 3046 imam Malik bi nga xam ne hadith bi ci moom lañ ko jëlee comme niñ ko gisee an an-Nafi' an Muhammad solo na ko radiyallahu anhu moom solo na ko hadith numéro 1168 imam Ahmad solo na ko hadith numéro vingt-six mille quatre cent trente-deux vingt-six mille quatre cent trente-six ak vingt-six mille quatre cent trente-sept comme ni gis na hadith bi waa saabu ko dobo sitta ñoom ñëpp solo nañ ko ba mu def imam at-Tirmidhi rahimahullahu jami' mun a qaala bil isnaad al muttasil fil kitaab la haddathana Adam te moom mooy ibn Abi Iyaas yaakaar naa gisoon nañ ko ci jotaay yu weesoo kay qaala haddathana Shu'ba ibn Hajjaaj mun a qaala akhbaranaa Abu Jamrata Nasr ibn Imraan ad-Duba'i muy Nasr ibn Imraan ibn Isaam ad-Dubai rahimahullahu taala Abu Jamra mooy daqan talam bokk ci ñetteelu génération bi nekkoon waa Xuraasaan euh, nekk noonu waa Basra euh, tamit euh, maam génn àdduna ci sarax maanaam moom sarax si tamit ci buntu boobu mu rahimahullahu taala génn génn na tamatta'tu damaa def tamattu bi ma defee tamattu fa naxaani mu tere ma naasul ay nit maanaam kon nga gis ni loolu lu la ci jamono jooju ne maanaam ci saxaaba yi radiyallahu anhum ñu bari bari ci jamono jooju jàppoon nañ ne tamattu lan la baaxul maanaam jamono maanaam ci jamono Yonent bi sallallahu alayhi rek la mën a nekk maam la nekkoon. et que mën nañoo li ci yeneen bi bëggoon a leeral rek mooy nañu umra jamono jooju maanaam mooy mën nañoo umra période boobu loolu rek la ci bëggoon a leeral loolu moom moo tax kon mënatuñoo tamatoo ginnaaw gi maanaam ñoom la ñoom kon noonu amoon na saxaaba yi radiyallahu anhum ñoo xam ne noonu moo nekkoon seen gis-gis comme nañ ko gisee ci ne Seydina Usman noonu la ko gisee Seydina Muawiya naa Umar radiyallahu ak ajma'in ak ñeneen ak ñeneen waaye kon nag fa sa'altu ma laaj ibn Abbas sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma fa amarani moom mu digal ma ne ma defal fa ra'aytu nee na ma daal di gis fil manaam ci gént ka an na kéem ne rajulan dafa am waaye yaqulu muy wax lii ñeel ma hajjun ak mabrurun gu ñu nangu wa ma maanaam mabrurun bu baax wa umratun ak ak umra bu taqabbala bu ñu nangu maanaam sa aj ji baax na sa umra gi nangu nañ ko maanaam loolu mu gént ko wa koy wax nee na fa axbartu maanaam ma daa di koy xabaar ibn Abbas sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu fa qaala mu ne sunnatan nabi sunna yenente bi la sallallahu alayhi wa sallam maanaam loolu tamit dañuy gis ne moom tëgtalowul ci gént gi maanaam sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu radiyallahu pour xam ne sunna la de déedéet maanaam daa gis alquran tudd ko naka noonu lan tudd ko sunna yenente bi sallallahu alayhi wax ko moom ci la xamee ne sunna la maanaam yenente bi sallallahu alayhi wasallam sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam sauf que li nga xamante ne moom la euh, euh, nit ñi doon doon wax ne mënta ne maanaam moom gént gi dafa gën da da da da ci kontaan maanaam moo tax mu ne ko oh loolu sunna yenente bi la sallallahu alayhi wa alihi euh, wa sallama fa qaala lii moom mu ne ma aqim taxawal saxal indi fi man fa aj'al ma defal la laka ñeel la sax man ab cër min maali ci sama alal xaar ma moom may nag sama alal yi ma jox la ci cër maanaam ngir kontaan gi mu kontaan ci gént gi nga xamante ne moom la gént ah maanaam moom la gént ci gis loolu loolu tamit day tegtale ne maanaam gént du neen maanaam duñ ne waaye gént amul solo déedéet am na ak ah, boo xoolee yonent yàlla Ibrahima alayhi salaatu wa salaam ci gént ci la ko yàlla wanee maanaam li nga xam ne moom moo tax ñuy tabaski léegi maanaam naka noonu ñi nga xamante ne moom mooy yent yàlla Yuusuf alayhi salaam maanaam géntam gi boo xoolee benn gént bi mu géntoon noonu maanaam gis ko maanaam mais da gis-gis la boobu mu gisoon te mu ci début ci bi mu nekkee gone boobu moom mu régir dundam gi yépp maanaam soo ko seetloo ba ca mujjantal ga maanaam gént googu mu régir dund gi yépp maanaam ak yeneen ak yeneen da ngay xool kon li nga xamante ne Euh, mooy ne gént du loo xamante ne lu doyadi la waaye nag di sukkandikoo ci lépp lu ne ba tax ngay daal di tax neenal ay àtte mbir yoo xamante ne euh, gént gi du ko àtte loolu moom maanaam masalan munoo ci àtte woo ci loo xamante ne saxul ci alxuraan ak sunna ba noppi maanaam tey masalan munoo ne dama gént ñu ne ma jarul ngay julli tey maanaam rek nga ni ko jarutu muy julli déedéet waaye bu ñu leen la ne gént boo géntoon ñu ne la ah jàng saar sàngam baax na ci euh, julli sàngam wala waxtu sàngam di ko jàng baax na loolu boobaa ma ne lañ koy sukkandikoo ñu xam ne ah lii kat gént gi ah, maanaam loolu exemple la ci wax yooyu waaye masalan tey nga gént di julli masalan euh, yeewu daan ne julli naa ba pare maanaam loolu du mën a ne maanaam ndax gént naa ci biir julli gi wala bokk imaam bi mu doon gént bi mu doon bi mu doon bi doon julli maanaam maa ngi doon gént di julleendoo ak moom moo tax bi mu yeewoo maanaam man bi ma naan asalaamaaleykum ci sama yeewu bi. ci laa gént ci laa dégg maanaam moom asalaamaaleykum imam bi ñoo tolloo ah kon c'est bon jeex na dootu maanaam loolu loolu déedéet maanaam ak yu mel noonu waaye ci yu mel nii ala kulli xaal xadiis bi moom day dëgëral ci ni gént partie bu mag la ci révélation maanaam comme li nga xam ne noonu lañ ko gise woon ci biñ tollee ci bad kitaab bad waxee nee na qaala Shu'ba nee na Shu'ba nee na fa qultu ma ne ko lima lu lu tax mu war laa jox ci alalam maanaam loolu tamit bokk na ci li wane ne maanaam mbégte maanaam nit su bégee mën naa joxe ci alalam maanaam su bégee ci ci ci ci lu ci yu mel nii wala ci leneen ci wàllu diine ji faqaala mu ne ko liru yaa ngir gént allati bi nga xam ne ra ay turaa bis maanaam loolu moo tax mu ne ma yow yow foog ma jox la foog ma jox la koppar dégg nga euh, kon euh, hadith bi imam Bukhari rahimahullahu taala dina ko indiwaat xadis numéro 1688 imam Muslim na imam At-Tirmidhi ko xadis numéro huit numéro ko xadis numéro 2737 imam Ahmad ko moom lu bari rahimahullahu ta'ala kon ni gis na xadis bi ashaabu kutubu sitta solo nañ ko moom des imam At-Tirmidhi ah, imam Abu Dawud ak imam Ibn Maaja rahimahullahu al la qaala bil-isnaadil muttasil fil kitaabi la haddasanaa Abu Nu'aym ma'lum al-Fadl ibn Dukayn rahimahullahu ta'ala muy Abu Nu'aym al-Mulaayi al-Kuufi eh, rahimahullahu ta'ala al-Ahwal moom eh, ci juróom-ñeenteelu génération bi la bokk comme ni nga xam ne gane am na 130 ane génn am na 218 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni ñu ngi gisoon Imaam Buxaari solo na ko lu tollook 190 eh, hadith rahimahullahu taala mu ne qaala haddathana uh, Abu Shihab te moom mooy Musa ibn Nafi' al-Asadi uh, Abu Shihab al-Huzali uh, al-Hannat di waa Kufa ginnaaw ga mu nekk waa Basra rahimahullahu taala bokk ci juróom benneelu génération bi rahimahullahu taala no qaala nee na qadimtu Zamna mutamatti'an bi def tamattu Makkata jëm Makka bi umratin ci umra fa daxal maanaam kon Euh, dem naa di umra ji dem Makka bi def tabattu kon ma daal di tàmbalee lan umra fa daxal naa ñu daal di dugg qabla lu jiitu ak tarwiya euh, maanaam yow mu tarwiya maanaam muy juróom-ñetteelu fan bi bi salaasata ayyaam ci ñetti fan kon biñu demee ci ñetti fan fa qaala lii mu daal damay wax unaasun aw nit min ahli Makka ci waa Makka naan ma tasiru da ngay day mujj nekk al aana léegi xajjatu ko sa aj makkiyatan maanaam makkiyatan ci Makka maanaam da ngay daal di sa day mujj nekk aju ku nekk Makka maanaam ñoom loolu lañ ko doon wax ne ko léegi comme que da ngaa yegg si léegi ni ngay def mooy sa aj gi koy def aju ku nekk Makka rek ku dëkk Makka fa tu ma daal di dugg ala ata ci ata ibn abi rabah rahimahullahu taala muy imam bu màgg boobu abu muhammad al-qurashi al-fihri rahimahullahu taala gane àdduna vingt-septième année génn ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci troisième génération bi comme niñ ko gisee muy imam bu mag boobu astaftihi ma di ko laaj fa qaala mu ne haddathanii nekkal na ma Jaabir ibn Abdullah te mu al-Ansaari radiyallahu anhuma annahu naka moom kat hajja ajna na an-nabi ànd ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yawma bis bi nga ne saaqa maanaam womat na al badanu al al al budna gëléem gi maahu ànd ak moom waqat te fekk ñoom ñii kat ahallu ñoom ñëpp dañoo daal di armaaroon bi aj ci aj mufradan def ifraat loolu day wane ne mën naa ne ñu ifraat fa mu daal di wax lahum ñeen leen ne la ahillu armal leen min ihramikum la ahillu gé maanaam deñ leen simmeeku ci min ihramikum seen euh, seen ihram gi bi tawaafil bayti ci tawaaf kaaba gi wa bayna safa ak diggante ngeen daaw diggante safa wal marwa ak marwa maanaam loolu moom mooy lan mooy umra leen rek ndax umra loolu dong la wa qasiru te na ngeen wat maanaam na ngeen wàññi seen karaw yi maanaam mook wat ko benn la tamit maanaam ñaar yëpp mën naa ne summa topp nag aqimu na ngeen taxawal xalaalan na ngeen sax xalaalan nekk ñoo xamante ne eh, amul armaaloo leen mooy xalaal xatta mbete iza kaana bu mun ñëwee yawmu tarwiyatu bisu juróom-ñetteelu fan bi ci dul xijja fa ahillu bu boobaa nag ngeen daal di armaalaat bil xajj ci aj maanaam booba ngeen armalaat daan ne da ngeen ak waj alute ngeen def allati bi nga xam te ne xadimtu moom ngeen jiitalu bi haa ci moom muy la ngeen tawaafoon loola ngeen def ba pare daal di simmeeku def leen ko mutto a tànn mu nekk mu taax muy loola di bànneexu rek maanaam mooy euh, rek la tamatoo ak xiraan lenn rek lenn rek moo moom moo ko moom moo ko symboliser lenn moo ko matala moom mooy le fait nga waroon a boo umra nga waroon a génn nag ba ca biti fa nga xamante ne delluwaat ca miiqaat ba wala boog ca xaram ba maanaam daal di wax ne waa léegi léegi ñëwaat naa di agsi au lieu ngay dem defi ji loola ñu ne la léegi finalement garaawul wàccal waddala loolu te nga rendi euh, xar wala gëléem maanaam loolu rek la maanaam génn gi nga naroon a génn nga loolu la maanaam lool moom mooy moom mu indi xiraan euh, ak tabatoo léegi nag kon bu ñu ko xoolee Ah, kon bu boobaa ah, soo leen ko defee mu neen moo tax moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di leen di wax loolu mu ne wajaalu mu ne fa ahlu kon nag na ngeen daal di hmm? ah, maanaam te kon wajaal li ngeen def ngeen def maanaam fa ahlu na ngeen daal di armal kon bi aj ci aj bi xaj ci aj wajaalu te ngeen def allati li nga xamante ne moom mooy xadimtu moom ngir jiitaloon te mooy umra googa bi ci moom mu taatan mu nekk mu taa muy loo di bànneexoo maanaam fa qaalu ñoom ñu ne ko kayfa ana naka la naj'alu lañ koy defee mut'a maanaam muy nekk bànneex waay wala boog maanaam muy tamattu waqat te fekk samay naa ñun tuddoon nañu al hajj aj maanaam ñun ba ñuy tàmbali fële aj lañ waxoon ne lañ bëggoon a def yow ñu ñëw ba fii nga ñu dindil defal umra léegi nan lañu koy mën a defee noonu fa mu ne leen if'alu def leen maa amartukum li ma leen digal maanaam <laughs> def leen li ma leen digal rek yéen maanaam kon loolu tamit maanaam mooy ne laajte gi laaj boroom xam-xam bi waaw loolu mën naa ne waaye nag euh, maanaam du du moom it bu fekkente ne am na yoo xam ne bëgg la cee tontu wala boog mën na da bëgg na la cee tontu waaye lam lay leeral dafa koo war a jëfe wala boog mu am leneen leneen lu wala boog mu bëgg a xaar ba beneen jëmmi jamono ngir mën la laa leeralal bu boobaa tamit da nga war a nangul loolee dégg nga. mu ne kon naka mu ne def leen kon li ma leen wax rek falawlaa bu dul woon am ni naka man suqtu wommat naa alhadiyu hadiyu bi alhadiya la faaltu kon jiñ naa ne doon naa def misla kemuk alladhi ni nga xam ne amartukum moom laa leen digal loolu tamit euh, mooy ne bul jëf maanaam di def loo xamante ne dañuy wuuteeg ah maanaam li nga li loo xamante ne da ngay wuuteeg loola loolu saa yoo ko defee su suñ la laajee ci mbir bi tamit leeralal dégg nga kon nag moom tamit kon le fait que mu indiwaale woon hadiyu bi looloo tax moom soxlawul muy simmeeku wat mais kon nag day gis ne tabattoo bi ak xiraan bi foofu loolu moo leen wutal maanaam kon tabattoo am na benn part de bànneexu bu ci ne bu nekkul ci xiraan mooy la mooy la fait que kii def xiraan moom du simmeeku du mën simmeeku du mën du mën dindi armal bi yi ñu koy teree ci armal bi yëpp day def alors ki nga xam ne bu armalee day def ci biir at bi alors que kii def mën na koo dindi maanaam kon mu nekk bànneexu googu noonu boobaa daal di continuer nekk comme mu daan nekke laataa muy armal nga xam ne bisu aj day jot day day day jege si muy juróom-ñetteelu fan nga tàmbalee si naa daa euh, euh, euh, waaye nag laa yaxillu waa du dagan min nii ci man ah, xaraamun maanaam li ma maanaam armal bi maanaam mu dindi maanaam du du du laa yaxellu du simmeeku maanaam mooy daganal ndax xam nga armal mooy damaa xaraamal sama bopp ay mbir maanaam dafa am yu araamal ci lu daganal lu daganal dara comme xalal maanaam na dagan na léegi li tax comme li ne tahrimuha takbiru ak tahliluha taslimu comme li yent bi sallallahu alayhi wasallam ne julli armal gi mooy kàbbar gi ngir ne boo kàbbaree lii la daganoon avant ngay kàbbar yëpp dalay lay xaraam maanaam di fu ne xool faa loolu la neex nga wax ceeg reetaan yeeg lekk ak naan ak yooyu yëpp da xaraam boo armaale boo boo kàbbaree waaye boo sëlmalee mooy tahliluha léegi yi ci def yëpp daganaatal la maanaam loolu moom mooy ah, xaram maanaam fii tamit loolu la armal bi boobaa lii day daal mujj a daganaat bu nekkoon nag loolu ma li li ma li ma loolu ma amaam la daganoon loolu la ma xaraamoon du ma daganaat maanaam xatta mbéte yabluga mu mu yegg alhadiyu hadiyu la euh, mahillahu mooy bërëb bi nga xamante ne fa lay dagane ñu rendi ko muy waxtu muy bërëb bi nga xam ne moom lay dagane ñu rendi ko boobaa nag mu ne fa faalu ñu daal di def lam leen wax maanaam loolu tamit mooy ne ah boroom xam-xam wala kilifa wala sëriñ wala maanaam day day war di leeralal daay man nga xamante ne moom mooy ñi mu jiite maanaam di leen leeralal li nga xamante ne moom mooy ay gis-gisam lu ko waral xadis mm-hmm. euh, bi euh, gisoon nañ ko xadis euh, numéro mille cinq cent wala dinañ ko gis boo xadis numéro mille cinq cent soixante-dix mille six cent cinquante et un mille sept cent quatre-vingt-cinq deux mille cinq cent cinq deux sept mille deux cent trente ak sept mille trois cent soixante-sept imaamu Muslim na ko xadis numéro mille deux cent treize naka noonu noonu la ko indi juróom benn yoon xadis numéro mille deux cent seize moom Abu Dawud quatre-vingt-cinq ba mille sept cent quatre vingt six moo ci bokkul ak mille neuf cent cinq indi na imam an-Nasa'i na ko xadis numéro deux mille sept cent douze deux mille sept cent trois deux mille huit cent cinq ak deux mille neuf cent quatre-vingt-quatorze imam Ibn Maaja indi xadis numéro deux mille neuf cent quatre-vingt-trois mille soixante-quatorze bi waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko ba mu def imam euh, at-Tirmidhi rahimahullahu jamii'an wa qaala bil-isnaad al-muttasil fii al-kitaab ilayhi haddathanaa Qutaybata ibn Sa'iid moom mooy ibn Jamiil ibn Tariif Abu Rajaa al-Balkhi rahimahullahu ta'aala comme muy imam bu mag nañ ko mu ne qaala haddathanaa Hajjaaj ibn Muhammad al-A'war Euh, ma Hajjaj ibn Muhammad al-Maqdisi al-Awwar rahimahullahu ta'ala Abu Muhammad bu bokk ci juróom-ñeenteelu génération bi génn àdduna ca Baghdad deux cent sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne an Shu'ba mooy ibn al-Hajjaj an Amr ibn Murra muy ibn Abdullah ibn Tariq euh, al-A'ma rahimahullahu ta'ala Abu Abdullah dañ koy xam Abu Abdurrahman Amr ibn Murra moom euh, al-Kufi waa Kufa la génn àdduna cent dix-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca Kufa an Sa'id ibn al-Musayyib mooy ibn al-Hakam di Abu Muhammad di imam maanaam di ki gën a màgg ci taabi'i rahimahullahu ta'ala mu ne noo qaala nee na ixtalafa wuute na Ali sayyidina Ali ibn Abi Talib gisoon nañ ko léegi wa Usman ak sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu anhuma wa huma te ñoom ñaar bi Usfan ca Usfan lañ nekkoon maanaam ci Makka ah, fil mut'a ca mutaa maanaam ci wàllu mutaa maanaam ndax mutaa tamattu mën naa nekk waaw wala déet qaala Ali fa qaala Ali sayyidina Ali radiyallahu anhu ne ko fekk sayyidina Usman radiyallahu anhu daf doon tere tamattu ne nee ne bu leen ko def maanaam eh, di ko wax gisoon nañu maanaam ne xam-xam bi li muy maanaam li mu jàpp ne lii mooy diine te lii mooy sunna loolu loo xamante ne jàpp ko dégg nga waaye rek sayyidina fa qaala Ali sayyidina Ali radiyallahu ne ko maa turiidu maanaam loola tax mënul toog tam par exemple ne damay bon comme que xam nga pour ñëpp bennoo nangam nangam loolu mënoo ko wax mënoo jaamu yàlla ci loo xamante ne yow gëmoo loolu mënta ne voilà euh, problème yii ne rek déjà day am dégg mu ne kon nag mu ne ko ma Seydina Ali karramallahu wajhahu maanaam moom it en tant que mujtahid wax xalaatam maanaam ni gisee Euh, comme niñ ko waxee maanaam débat daa day mën a am maanaam ci diini ji mais fokk débat bi am ci diini bokkut ak yi ñuy gis léegi ci internet rek ci télé bi maanaam yoo xam ne dañuy woo kenn ne ko kaay kaay kaay ñu laaj la yow kaay ñu laaj la ngeen toog mu muy ñaari groupe yoo xamante ne bu ñu ñëwee mu leer ni kenn ku ci nekk buy delloo faw ni mu ñëwee woon noonu lay delloo maanaam xalaatam mënta soppeeku te bi ñuy organiser débat bi xamoon nañ ne gars yi seen xalaat bu évolué xamoon nañ ko te xamoon nañ tamit ne débat bi biñ koy organiser werante rek moo taxoon ku nekk di wan sa moroom ne ko xamoo dara kaay man ma jàngal la beneen bi ci des tamit moom mooy yi ñu gis lay wax ni muy demee maanaam nga gis ne ku nekk day wan moroomam tamit maanaam ku nekk day ñëw am benn drapeau bu mu indaale maanaam di wane ne ñi nekk sama ginnaaw maanaam ñooñu dinaa leen dëgëral ba ñu kontaan ci man te boobaa kooku dëgg mënut feeñee foofu maanaam en tout kiy wax du débat dëgg-dëgg bu baax mooy comme yii nii nga xamante ne dañuy waxtaan ci loo xamante ne même bu ñu jubóowul ci ci kàddu itam ci jeexital bi kenn ku ci nekk dina dem fekk du jàppal moroomam dara naka loolu tamit képp kenn ci ñoom dana xam ne kii ku nekk ci ñun ñaan ñi dëgg moo ko yitteel waaye mu leer na ne débat bi ni muy demee ku nekk da ngay jéem a xool nooy galgalee sa moroom ànd ak ne boo xamee ne ay lay ay argument ci alquran ak sunna mi ngi ci loxoy keneen gi mu ngi ci sa loxo yoo xam ne day dëgëral waxu keneen gi sax yow doo da nga koy da koy bokk nangoo doo ko nangoo génne maanaam yooyu yëpp mooy mooy débat yi ñu gis ci télé bi ak yi nga xamante ne moom la ñu ci internet bi ci groupe whatsapp bi ak yu noonu loolu moom yelloowul ak bi ci bokk euh, débat yi nga xamante ne tamit moom la ñuy gis ngir maanaam ngir ne dëgg taxul taxul a jóg ba pare ay noonoo ak wuute rek lay indi salaatu faatiha ndax sunna la baax na wala baaxul yeneen bi saa sax mu nekk ko ci ginnaaw bu mu làqoo waa wala déet ak yeneen yu mel noonu yooyu nga xamante ne euh, gars yi buñ ñëwee de façon ku nekk ni nga ñëwee noonu ngay delluwee amul njariñ amul benn njariñ waaw dégg kon loolu euh, euh, euh, voilà ak débat yoo xamante ne maanaam da nga koy def ngir ne dinaa dina dinaa dinaa ko dajj wala après keneen ci ñëw ne day jël revanche am ak xeet yu mel noonu loolu yëpp ay xeeti ne amuñu njariñ baaxuñu te sunna wowul du du alxuraan loo xamante ne borom xam-xam yi rahmatullah nañ ko amul kon loolu yooyu yëpp yu mat bàyyi xel la Euh, ak it dinaa débatté ba won ne maa ma ma ma ma ma gën a ay gaañe hmm? dégg nga moo tax sayyidna Ali karamallahu ne ko maa turidu namoo illaa ludul an tanhaa ci nga tere an amrin ci mbir moo xam te ne fa'alahu defoon na ko annabi yonent bi sallallahu alayhi wasallam yow lii ngay tere nii yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf koo defoon moo tax fa lamma ba nga xamante ne raa gis na zalika loolu ali moom sayyidna Ali karamallahu bi mu gisee ni moom gis-gisa mii la ahal la mu daal di armal bi himaa ci ñoom ñaar jami'an boolem seen daal di def tamattu daal di gis ne mbir ne loolu la du bàyyi sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam comme ni mu ko waxe maa kuntu li ada a sunna wala qawl euh, sunnata nabi sallallahu alayhi wasallam li qawli ahadin du nekkuma du yelloo may bàyyi sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam ngir waxu kenn loolu moo tax imam Shafi'i waxoon ko radiyallahu anhu ne ajma'atil ummati ala annahu man banat lahu sunnatu nabi sallallahu alayhi wasallam la yahillu lahu an yatrukaha li qawli ahadin ka'inan man kana mbooleem xeet bi dëppoo nañ ci lii képp koo xam ne sunna yenente bi sallallahu alayhi leer na ci moom ne lii moom sunna yenente bi la sallallahu wala mooy sunna bi lii mooy dëgg bi yelloowul ci mu bàyyi ko ngir waxu kenn ak kooku ku mu mën a doon maanaam loolu kon euh, leer na dégg nga xadis euh, bi kon imaam Buxaari kon niñ ko gisoon woon na ko xadis numéro mille cinq cent soixante-trois